baada acuudu billahi min alshaytaan alrajim id yaquulu almunaafiquuna walladina fi quluubihim maradun garra haa'ulaa'i diinuhum wa man yatawakkal cala allahi fa inna allaha caziizun xakiim suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laaya bi nga xamante ne mooy ñeent fukkeelu laaya bi ak juróom ñeent mu ne nag wa id mu ne id yaquulu fàttalekul keroog ba nga xamante ne nii lay wax ñi nga xamante ne ñooy almunaafiquuna naafiq yi walladiina ak ñi nga xamante ne nii fii quluubihim nekk na ci seen xol yi maradun li nga xam ne mooy ak feebar de mooy ñoom seenu ngëm niñ ne dañoo gëm de mooy ne loolu noonu dëgërul ci ñoom daamu feebar lan lañ doon wax jullit ñi bañ déggee ne jullit ñi daal ñu ngay daje te nag mujj nañu sax dajeetuñu ak Abu Sufyan ndax ñu bari sax yëguñu ko woon mais bi nga xam ne ci lañ yëg ne hey dañ doon ñoom daal génn nañu di kari li nga xamante ne nii mooy njëgum Abu Sufyan gaa yi ne ya <laughs> non gaa rek damaa foog ne dañoo naan kaani quoi mais du li ñu dañu yaakaar ne waa Makka daal seen alal ju toll nii dañ ko jox Saxr ibn Harb jox ko Abu Sufyan ba pare ñuy xoole quoi loolu après Seydina Muhammad mi alayhi salaatu wassalaam daal di dem. jël ko sans ñoom ñu réagir quoi non ñii ñii ñii ñoo ñii ñii ñoo sànni seen bopp ci gémmiñu till gi ngir mu faat leen xarra wallahi war na haulaai gaayee muy ñële nga xam ne mooy jullit ñi diinuhum waay seen diine gii ñu gëm seen lislaam gii waay waay waay yóbbu na leen ci suicide de ñii de mooy wor na leen nag laa ilaha illa allah ñii ngiiru njëggum Quraysh lañ bëgg a diir non lool bu ko Quraysh yëgee dinañ def dara te tamit bu buñ ci tegee loxo sax ba ñëw toog mais Quraysh fii lañ leen di fekk gaa yi de seen diine gi ñu gëm nee nañu hey seen soobu waay weeg seen tëralin wii ñu dugg waay waay moo leen ruwa waman yatawakkal suñu borom nag te ñoom xamuñ ne képp koo xamante ne nii dafa wàkkeerlu alallahi ci boroom bi faalewul ay naan ñee bari na ñoo tuuta na ñoog ñooy l'armée la plus puissante du monde seen yoon newu ci yow wàkkiirlu wa man yatawakkal képp ku wàkkiirlu ala allahi ci borom bi fa inna allaha na xam ne borom bi de tabaraka wa taala azizun mooy ki noot ci nguuram mooy ki nga xamante ne mooy mbugal moo am sañ-sañu mbugal ku ko weddi hakimun mooy ki nga xam ne moo xereña yattele lii nag aaya bii nii il yaqulul munaafiquuna lii amaana day jàngale benn affaire tamit ndax ñii doon wax lii nii bi ñu koy wax mooy badar xare bi amagul woon walla naan gaa yi garra haa'ulaa'i diinuhum ñii de seen diine xa war na leen ba nga xam ne ci la ñuy génn naan dañuy kari li nga xam ne mooy caravane commerciale quand même de Quraysh bi nga xam ne surtout alal ji ñu dégg moo ci nekk ak seen kenn ci seen sang yi daal di koy yor di Abu Sufyaan lii amaana day wane ne kon naafiq nekkul ne après badar la xew mooy ne kon naafiq amoon naa avant que ne mooy ne ñi nekkoon naafiq parce que naafiq li koy indi lenn la tamit mooy yow damay gis ne bon de toute façon man samay intérêt laay seet samay intérêt personnel kese moom laay xool léegi nag bu ma gisee ne bon vent bi jamono ji ngelaw li ñu ëpp lii lañuy doon ma fexe mel ni ñoom la ñu mel ngir samay mbir di dox waaye gëwuma li ñu ne te loolu moom ku seet tuuti rek seetlu rek xam ne loolu moom amoon na du yonent bi alayhi salaatu salaam ñëw Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam début bi yoon amagul woon mais tuuti tuuti dafa am nit ñu bari ñoo xam ne dañ doon dugg ci lislaam ci waa Ansaar di dugg ñoo xam ne doon ku ñoon saxay jullit comme ñoom Sa'd ibn Ubaada ñoom ñoom kii ñoom Sa'd ibn Mu'aad radiyallahu ta'ala anhu laata yonent bi alayhi salaam bi ñëw foofu fa nga xam ne fa la Seydina Mus'ab bam demee ni mu duggee ci biir ñoom Usayd ibn Hudayr rahmatullahi alayhim wa radiya anhum ñoom ni ñu ci duggee ni ñu duggee noonu après te ñoom ñoroon sang yi jekk nit ñi bari di dugg ak yonent bi alayhi salaam ñëwee même ata benn xare am mooy ñooñ dalay leer ne am na ñoo xam ne seeni intérêt ci jullit ñi la ne woon te loolu nag il fallait pour ñoñ ñu nekkoon yéefér noonu ñi nekk jullit da doon ñaaw ci ñoom léegi nag ñuy wane que ne ñoom gëm nañu loolu noonu moom du ñàkk ne loolu amoon na moo tax suñu boroom lii muy wax naan iz yaqulu fàttalikul ba muy al munaafiquuna ñi nga xam ne ñooy naafiq yi te lii mooy avant xare bi la kon loolu dañ ciy war ne kon naafiq amoon na ak ñi nga xamante ni ñoom gëm nañu de mais nag fii qulubihim marad am na walladina fii qulubihim marad am na ñu naan ñooy la même chose mais du la même chose parce que walladina bi moo tax kon naafiq yi nga xam ne ñoom moom de toute façon ñoom gëmuñu l'islam waaye nag dañ cee nekk nii rek ngir défendre seeni intérêt ngir daal aar li nga xam ne mooy seeni intere ak ñi nga xam ne gëmoon nañu waaye nag seen gëm dëgërul ci sikki sàkk lañ ne woon ñoom wax naan xarra waay dëgg-dëgg war na haawulaay gaa yi diinuhum seen diine kon nag mu ngi noon mu ne walaw tara suñu borom nag di continuer ci laaya li nga xam ne juróom fukkeelu laaya bi mu ne walaw taraate bu gisoo tey boo gisoon yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam waaye yow jullit bi cay boo gisoon id keroog bi nga xamante ne nii yatawaffa lay faat alladina kafaru bés bi nga xamante ne nii lay faat ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo weddi seen boroom kan moo leen di faat almalaikatu malaaka yi alayhimus salaatu wassalaam salaam alhamdulillah yadribuuna wujuhahum di dóor seen xar kanam yi wa adbaarahum ak seen ginnaaw yi wa zuuqu daan ay wa leen adaabal xariq mbugal mi nga xamante ne nii day lakkee kon nag mbir maa ngi noonu le mooy yéefér yi nii naa yéefér buy dee nii ak ay sonn voilà mooy malaaka yi dañuy ñëw moo tax yonent na saa saa may nettali ñi nga xam ne noonu la ñuy génnee ruuxu ki nga xam ne bu dee ne ki nga xam ne jullit la ni muy woyofe même bu dee ci biti day metti waaye mooy malaaka yi dañ koy def ndànk lañ koy def waaw léegi nag ba pare fu mu jaar daal fu ñu jaar bu xet am xet gu neex fu muy nar a ci kaw fu mu jaar malaaka yi naan ah waaye boroom ruux gu ra neex gii waaye kii mooy kan ñu ne ko mooy diw di doomi diw ñu daal di koy ñaanal waaye bu dee yéeféer bi moom kenn du fi def lool lool day ñëw dañ koy bif ñoom malakul mawti dañuy ñëw daal di xëcc mbir yi lu méttee métti lañ koy def ba pare buñ ko naree yéeg ruux bi fu mu nar a jaar ma bu xëy xunu xesaw xunu gars di ko móolu naan ko kii mooy kan ñu naan ko kii mooy diw diw diw ñu daal di ko yóbbu moom moom du yéeg ca sijjiin wama adraka ma sijjiin kitaabum marquum yashhaduhul ah ñi nga xamante kitaabu marquum way wi yawma idhin lil mukaththibin mooy ñoom sijjiin lañ jëm alors ko way gëm yàlla yi ñoom dañuy dem bain niin kon nag njël yaa ngi noonu lé ñoom lay wax nii nag ne cay boo gisoon ay bu la borom bi wuññiloon yow jaam bi yow bu la wuññiloon kiiraay bi dox sa diggante malaaka yi bu ñëwee di rey nga fekke fu muy rey ab yéeféer buy faatu moo xam ci kaw lalam la wala oto ko fël wala train wala ak ndaraan moo ko fël lu mu ci man di doon yow boo ko fee boo yëbu la bu ram di daal di woon wuññil ba nga gis nan la leen malaaka yi di faate mooy yadribuuna di dóor wujuuhum seen xar kanam yi leen dara daje yéen at yiñ leen jox at li leen seen borom jox yépp ngeen waroon koo jaamu nan ngeen def bay dee aywa di leen duma wa adbaarahum di dóor seen xar kanam yeek seen ginnaaw yi wa su sukuraat su mettee metti la ñuy am wa duuqu wa pare naan leen aywa mos leen fi ngeen jëm adaabal xariq yi bëggalum lakk ndax moo leen di xaar di safara suñu waroom ne daalika loolee lii nii bima qaddamat aydiikum malaaka yi naan leen lii la ngeen di mos nii mooy li nga xam ne moom la jiitaloon ci sababu li mu jiitaloon aydiikum seen loxo yi ci mbon ak seen jëf yi wa anna allah te borom bi tabaaraka wa taala bu leen yaakaar ne lii de mooy mérité wu ngeen ko ak ngeen koo mérité ndax wa anna allah te boo ndax borom bi tabaaraka wa taala laysa nekkul bi dhallaamin aji tooñaa konde lil abid nekkul di tooñ jaamam yi mukku mukku haasha mu ne na gis nga yéeféer yi nii ñu mel yéeféeru Makka yii doon ñëw di xareeg yow ba ma faat leen faat bu metti gi daray ci ñoom soixante-dix juróom-ñaar fukk jàpp ci ñoom juróom-ñaar fukk soixante-dix ay prisonniers ñoom meluñu kon kenn ku dul ka da bi aali firawna dañoo mel ni daal li nga xam ne daal mooy aadaay ak doxalinu la nga xamante ni aadaay waa kër firawna mooy firawna ci boppam ak ña ko doon jàppale ci mbonam ñoomin Haamaan ak gaayoo yëlee mooy ca weddi gañ nekkoon ba taxoon ñu doon ne dañuy dàq Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam ba ma labal ko mooy seen aada googu nga xam ne dañuy rëy de ba pare jàpp ñi gëm yàlla dañ leen war di torturer fu ñu nekk quoi di leen sonal loolu moo taxoon ñoom ñu ñëwoon génn bi ñu leen nee ñibbi leen njëgg mi kii nañu ne noonoo fokk ñu ñëw wane fa suñu doole loolu la Firawna doon def doon wax gaa yi dajale leen ma gaa yi ñu ñëw inna haa'ulaa'i la shirzimatun qaliilun moo sëy naa Muusaa mi Muusaa mi alayhi salaam ak ñim àndal mbooloo su ndaw lañ dañuy lijjanti seen dossier daal di ñëwaat léegi loolu la mu ne nag comme ñii kada bi aali firawna comme aadaay waa kër firawna firawna ci boppam walladina min qablihim ak ñi jiit ñi leen jiitu woon ñoom ñi jiitu woon firawna waaye ak ñi jiitu woon yéefaru makka yi nii lañ masamel ay jabbaarun ay despot lañ nekk ñuy réeréelu ci kaw suuf kafaru ñoom de dañoo weddi woon bi aayaatillaahi ci laaya yàlla yi mandarga yàlla yim yónnee joxo jaaraloon ko ci seen yonent yi mu leen yónnee woon alayhimu salaatu wassalaam ñu weddi ko bañ ko defee nag fa axadahumullah borom bi bàyyi leen